muy masalaam waa bima ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima ana ci lan ahalla la defe ihlaal rasulullahi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li hal ah hal xajja mufradan aw xajjan mufradan aw xajja mutamattaa mutamattia ah aw qiraana aw mutlaqa hal ahalla ihlaalan mutlaqa aw hal ahalla it aw hal ahalla ihlaalan bi hajj aw bi umra wala alqiraan yooyu nag lañu waroon a gis masala boobu insha allahu taala léegi mooy kon boo seetloo ñeenti ñeenti pàcc la ñi nga xam ne dañ ne mooy laaj bi bon foog naa waxuma ko ci wolof mooy laaj bi masala bi masala mooy question na mooy ab laaj waaw boo xam ne dañ koo sànni lu war koo tontu ah turihatil masala ah ah wa hiya taxtaaju ila jawaab léegi mooy ab laaj la mooy léegi bi ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi fan la yéegi fan la defe ihlaal yëkkati kàddoom ca kaw def ihlaal ginnaaw bi ñu xamee lool li ci tegu mooy ana lan lan la ihlaal bi ma ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ana ci lan la ihlaal léegi dafa am loolu léegi ñu ngi ñëw di tontu bi dañ naan la dafa am ñeenti ñeenti ñeenti tontu bu am ci laaj boobu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ifraad la def waaw mooy xajju ifraat moom la yéene ba muy yéene keroog bi ma ahl la nga laaj qaala labbayka bi xajj loolu la wax loolu mooy première partie bi am ñeneen kon première waxa jàppal deuxième wax am ñu ne ah non moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom xajju tamattu la def mooy tamattu mooy lan tamattu mooy lan mooy man de dama ñëw ci période aj ci période aj weeru aj yi ma umra ba pare laata may dugg ci aj gi loolu mooy tamattu mais entre parenthèses waxoon naa la jataay bii weesu wala bi ko jiitu këne saxaaba yi radiyallahu anhum léeg-léeg bu ñu jooyalee tamattu jubluwuñ ci comme li ma wax sànq nii étymologique bi ma wax léegi nii këne mooy ma ñëw aj umra ba pare daal dugg ci aj des fois ñoom jubluwuñ ci dinañ dinañ ko wax jublu ci xiraan te loo te tamit des fois sax dinañ ko wax jublu ci tout simplement def umra ci weeru aj est-ce que dégg nga bu baax lool laa loolu wax ne il faut lool mu leer ñu jàpp ko sinon mbir yi day jàmbaajoo ci après suñu bopp yi te mën nañu bañ comprendre après dalil yi ñuy gis ak waxu saxaaba yi radiyallahu ak yenn ci salaf yi bu ñuy wax lan la ñuy wax mooy tamattu dafa am lu ñu naan tamattu xaas ak tamattu am tamattu am comme ni ñuy gisee dinañ gis xadiis boo xam ne ku mel ni Seydina Saïd euh, euh, nan la tuddati euh, mu ngi ci asharatul mubashirin yi Saad voilà Seydina Saad Abu Ishaq Saad ibn Abi Saad ibn Abi Waqqas Seydina Saad ibn Abi Waqqas dinañ gis moom xadiisam buy wax loolu buy wane ne ñoom tamattu non seulement dañ ciy jublu lan mooy def ta mooy def def umra ci weeru aj yi waaw al alxajju ashhurun maalumaat li suñu boroom wax aj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne lu ñu xam la mooy fi nga xam ne nit ki mën na faa tàmba mooy weeru aj lii weeru aj yii la muy ginnaaw Ramadan mooy shawwal ah shawwal zul qaada ak zul xijja léegi est ce que zul xijja gi yépp la wala ba yawmu naxri loolu xilaafan lool ak wuute la boo xam ne moo am ci boroom xam-xam yi te loolu masala bii nii gisoon nañ ko te nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci zaadul xujjaaji ila baytillahi alxaram waaw mooy kon ay weer la. léegi ñoom dinañ gis ne tamattu def umra ci ci ayaamu alxaj ayaa mooy kii nu mu tudd euh, fii ashuril xaj dañ koy woowe tamattu mais ñun bi ñuy wax nii tamattu bii mooy bi nga xam ne mooy étymologiquement bi nga xam ne euh, moom la en tout cas mooy terminologie wu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi waaw mooy léegi nga xam ne bu ñu ko joyelee wax ko boobu lañ ci jublu waaw léegi nag euh, mooy tamaton boobu am ñu ne tamaton la def mais ñoom euh, ñu ne tamaton la def à vrai dire joyal dañ ne tamaton boo xam ne bu xaw a spécial la <laughs> comme ni ñuy gisee euh, ku mel ni ñoom al imaam ibnu Qudaama rahmatullah alayhi nga xam ne moom moom bokk na ci ñi nga xam ne mooy les grands porteurs wax jooju noonu que yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam li mu def mooy tamattu boo xam ne nag bu jagoo la loolu dinañ ko gis <laughs> ak bon tamattu bu jagoo mooy la hein <laughs> boo xam ne bu xaw a particulier la <laughs> voilà mooy kon am ñu ne loolu la def hein parce que waxoon naa la ne lan moo tax mu mu mu tamaton fii mu mu bu bu particulier bu wuteeg man ni ma définir ak ni boroom xam-xam yi buñ nee tamaton liñ ci jublu ci wàllu aj bokkul ak dañ koy wax tamit muta mutaatul xaj ji xam nga muta gisoon nañ ahkaamul muta ci mariage temporaire mais loolu mooy côté mariage mais it dafa am mutaatul xaj ji am mutaatul nisaa yi dafa am liñ naan muta bi nga xam ne mooy mutaatul xaj ji mooy loolu nag bii lañ ci jublu waxoon nañ la mooy li ñu naan une pierre deux coups mennum xeer laay sànni jam ci ñaari cible mooy ne sama voyage bi nga xam ne man de voyage bi ba ma doon wuyu wa wa azzin fi naasi ya'tuuka rijaala wa ala kulli daamirin xam nga suñu borom dana wa azzin bil hajj wooteel yëgleel yow Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci aj bu ko defee nit ñi dinañ la dikkal ñii di dox ñii di war ñii du ne lu nekk daal fu nekk dinañ fa jóge di ñëw mooy ne man voyage boobu aj laa ci doon def laa ci waroon def mais ci xéewalu buur yàlla mu may ma ma mën a defaale umra ci biir voyage boobu noonu benn voyage loo xam ne dama doon def ñaari voyage ngir def ko comme ni nga koy gisee da ngay gis ñoo xam ne dañuy voyage yi dem dañuy dem umra ji ah comme ci ramadan wala beneen weer paas jënd bi kii dem Makka dem umra ji ba pare aj gi ñëw defaguñ ko parce que loolu mënaguñ ko mais mooy ba léegi day tegu seen loos bu dee ne mën nañu ko jamono ñu ko mënee léegi ñu def ko mooy deux loo xam ne ci deux voyages nga def ko ci benn mooy deux pierres une pierre deux coups mennum xeer laa sànni jam ñaari picc voilà léegi nag tamaton boobu ñun tamaton bii nii waxoon naa la ne façon bii nii ñu wax. amul kenn boo ci boroom xam-xam yi wala képp ku ko wax mooy dafa def def le kenn yonent bi alei def na ko waaw moo tax ñoom al imam ibn Qudama buñ ne yonent bi salai sallam la def waxuñ ne waxuñ mukk ko ne mooy comme ni ñu définir nii ne da ngay def umra dangay ñëw ci péri comme moom ni ñu ñëwee nii xam nga mu ngi ñëw dul qa'da la la génn Medina ah fin wu dul qa'da li xamsin baqiina waaye gisoon nañ ne li li arba'in baqiina parce que weer wa matut woon comme ni ñu ko leera woon ci début wa ah que ne weer wa cinq vingt six vingt sept vingt huit vingt neuf le vingt cinq la génn min dul qa'da muy bésu samedi hein mais weer woowu matul woon ci waa Médina te waxoon naa la jàppal ma bu baax ci waa Médina boobu bu ko fàccee de bu ko fàcce de ah bu ko fàtte insha allahu taala léegi mooy nattoo bi nga xam ne mooy man damay ñëw umra ba pare ba nekk xalaal génn mooy xalaal mooy yiñ ma tere parfum wu dagg we joteeg sama soxna bu dee nit ku am soxnaam la wala yu mel noonu ay takk sëyëg yooyu yépp ñu daldi woon lay tere ak parfum mooy yooyu kii umra dañ ko koo tere ak sol façon yére yi nga xam ne du mooy yi nga xam ne yu ñu ñaw la ak yooyu ci góor loolu noonu yépp ma man bu ma defee nu mu tudd umra ba pare ba génn ci loolu ba pare sama umra mooy yooyu yépp daf may daganaat ma man koo def waaw bu ma fa yoree parfum manu parfum ma neexee sax ma kosu fan yooyu laata may dugg ci aj gi waaw ma kosu waaw loolu bu ma neexee ma def ko costume bu ma neexee ma sol sama jiin yu mel noonu bu la neexee nga sol bu la neexee nga désodorant déodorant xaw ma déodorant ah déodorant la waaw wala yooyu yëpp man nga ko utiliser dagg say wee lii parfum ba kii ah yooyu boo la neexee nga def ko boo amee soxna bu la neexee ngeen ànd ca hôtel ba ngeen ne wala fu ngeen ne mais ci ay bon ci normal quoi voilà mooy loolu euh, euh, nga def loolu ba pare après nag bi nga paree ba nekk xalaal loolu lañ naan nga nekk xalaal après nga door a duggaat ci aj gi loolu moom ñépp d'accord na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom deful loolu waaw deful loolu te comme loolu ñoom euh, euh, al imaam Ibnul Qayyim ak ñoom al imaam Ibnu Kathir di wax ne rahmatullahi man moom ku ci nekk naan man moom xaw ma kenn koo xam ne lii moom toxal dé déggu xaw ma man de xaw ma ci benn boroom xam-xam muy toxal ne mas naa nettali na yonent sallallahu alayhi wasallam def na lii parce que dafa leer na defu ko <laughs> moo tax ma doon wax naan képp koo xam ne nee nañ moo ku wax lii moom mooy def def le bu rëy mooy tabaton bii lii lii ñu wax nii loolu moom yëpp d'accord nañu saa saa defu ko nga ne ma kon ñoom al imam nga wax moom ñoo wax lu wax ji ñoo kon ñoom ban tamaton lañ la wax nañ la nag léegi bu ñëwee ci tamaton boobu dinañ la ko wax ñoom dañ ne yoneen saa salaam dafa def tamaton mais comme que dafa andi woon gis nañ ne saaqal hadiya dafa ko fii mooy indaale na dafa wommat jële min zil xulayfa zil xulayfa la jëlee comme niñ ko gisoon ci xadiis yële yu mawlaana ibnu Umar yi fële fala waajale budunaam yi ah muy badana yi géléem yi nga xam ne ñoom la waajal ngir yóbbu ko eh, eh, hadiyan baaliral kamba ca kaamba nga ngir saraxe ko foofu rendi ko fa sarax loj ko fa rendi kii ko saraxe ko fa jox ko masaakiin yi ah yoo loolu noonu comme que da koo indi woon loolu moo tax moom ah nekkul woon xalaal mooy bi mu umra ba pare deful li nga xamante ne mooy mbir yooyu daganaatul ci moom mooy génnaatul ci loolu ba nekk xalaal mën a def yi nga xam ne dañ koy tere ku armal yépp parce que dafa indi woon had yu loolu xam nga loolu lu xaw a lu spécial ñoom loolu la ñuy wax loolu tabatuma boobu lañuy wax waaw kay léegi jàppal léegi kon loolu mooy deuxième kon am nañu ne yonent saa salaam dafa ifraat mooy aj kese la ihlaal loolu la allah labbayk allahumma bi hajj waaw léegi ñi ne umra ñi ne ñi ne euh, tabato mooy kon ñoom bi umratin wax hajj mais sauf que bi umratin wa hajj boobu mooy mooy bi umratin voilà labbayk allahumma bi umra ba mu nekk ci umra ba pare après ba mu demee mu daal di labbayk allahumma bi hajj ba hajj ku jotee mooy du leen boole parce que bu leen boolee loolu mooy mooy xiraan kon loolu mooy deuxième position ne tamaton la def mu am ñeneen ñoo xam ne dañ ne mutlaq ñu ne mutlaq ñu ne mooy que ni yonent saa salaam en fait yéenewul woon dara doon xaar ndigal waaw dem na ba Makka ndigal li door koo dikkal. mais ba mu nee fii ay dal xulayfa ak yoon bi yépp doon na lab talbiya moom def na ko loolu moom néewuñ ne talbiya na labbayka allahumma def na ko mais bi ban est ci aj wala umra wala yooyu defu ci waxu ci woon dara doon na talbiya daal après talbiya labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda ba ñim jeexe wan ni'mata laka wal mulk la sharika la mooy ne doon na ko def mais kanta ihlal mooy ne bii laa tànn lool defu ko loolu mooy mutlaq dafa joyal mbir mi hein ne rek la ne al labbayka allahumma la doon wax léegi loolu mooy ñetteel ñeenteel bi ñu ne déedéet ah mukk yéen la ngaa naa wax nii yéen ñi fi jaar yépp déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu def mooy xiraan la def xiraan ñu ne leen moo luy xiraan ñu ne xiraan mooy ba muy ba muy ihlaal dane labbayka allahumma bi umratin wa hajj waaw mooy sama yee yow sama borom man de wuyu naa la ci umra ak aj mooy loo xam ne umra ji aktu umra ji ak aktu ci biir nattu yi lay dugg dara du leen séparé waaw lii mooy xiraan en tout cas ci des nag bu dee ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dinañ ñëw ci moom li mu jàppee ne loolu fii dañ ne nag moom mooy boroom xam-xam yi en général bu ñu nee xiraan rek loolu lañ ci jublu mooy aj goo xam ne nit ki moom it une pierre deux la def sauf que moom une pierre deux coups dafa wuteeg une pierre deux coups wu tamattu ndax al mooy ki def tamattu moom moom moom day umra ba pare après mu xalaal mooy mu pare ci umraam nga xam ne yiñ ko da tere woon ñëpp day daganaat ci moom après nag bu demee ay mina yooyu ca lay dugge ci li nga xam ne mooy aj gi mu def labbayka allahumma bi hajj alors que bu dee xiraan nag loolu amu ci xiraan moom mooy bu ñëwee benn tawaaf lay def tawaaf boobu mooy dugal aj bi mooy dugal umra bi mooy dugal aj bi benn sa'i lay def mooy mooy dox entre Safa ak Marwa benn mooy bu ma nee benn pas bon sept fois la te sept yooyu bon du bada Allahu bi comme niñ koy gise li yonent saa salaam wax ci xadiis bu ne sunan al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi tàmbali leen ak feneen beneen riwaay bi nekk saxiix mu ne abda'u bima bada allahu bi damay tàmbali fi borom bi subhaanahu wa taala tàmbalee mooy dane inna safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaaha alayhi an yattawafa bihima mooy suñu borom bi muy wax dafa commencé inna safa safa la njëkk tudd après mu daal di ci teg wal marwata ak marwa kon moom mooy boo jógee safa dem marwa mooy un ma jóge marwa ñëwaat safa mooy deux waaw benn nag la ci def mooy loolu tuurooyu benn mooy pas benn dafa dem safa ñëwaat marwa mu jeex non mooy defaatul deful sax yi bay na safa wal marwa pare ñëwaat defaat benn tawaaf benn sa'y yu benn lépp lu mu def hein benn sauf que ba nga xamante ne nii mooy lépp ci biir mooy acte umra yi ñooy dugg ci biir att ak yi moo tax ku seetluwul da jàpp ne kii ifraad la def ndax ndax ci biir nii nii moo ki def ifraad benn la sauf que am na différence mooy yéene bi laa moo tax nga yéene ni mu ñaari nit ñay gis ñu taxaw di ajaloo di def les mêmes actes seen yoon bokkul waxuma ci ko seen sellu nañ nañu imaginer woon ne seen sell teg xol ñoo ko tolloore mais seenu pay yemul parce que xiraan mooy yéene ñaari acte jëf la mooy at wu umra ak aj alors que kii aj rek la def même mu dee ne ñoo bokk jëf yi jëf hein waaye résultat bi bokkul sauf que ki def ifraat kenn du ko ne yow il faut nga rendi dara alors que ki def tamattu ak ki def xiraan ñoom ñaar comme que une pierre deux coups la bu boobaa loolu buur yàlla daf leen ciy rendiloo dara ah voilà léegi kon lii mooy wax yi xoolal dañ ko récapituler ndax xaw nañoo dugg tuuti ci quelques détails ak leeral yenn yi mooy kon première wax dañu ne dafa am ñu ne yeneen bi alayhi salaam ahalla bil xajji bi muy ihlaal xajj la la yéene am ñu ne di tamaton la def waaw muy tamaton boo xam ne bu particulier la am ñeneen ñu ne déedéet itlaaq mooy moom ahalla bi bi moom qad atlaqa al ihlaal daf ko wax daf ko joyal mais tànnul benn ci façon aj yi nga xam ne moom lañ xam parce ndigal li ñëwagul woon am nag ñeneen muy ñeenteelu wax bi ñu ne xiraan la def mooy dafa boole omra ak ak tomra yi dugg ci biir ak aj yi léegi lii mooy wax yi léegi nag ginnaaw bi nga xamee wax yi takk nga ah ñu jàll ay na dalilu kulli sinfin min hadhihi al asnaaf léegi wala kullu qawlin ay na dalilu kulli qawlin min hadhihi al aqwal al arba'a léegi ana lan mooy dalilu wax bu nekk ci ñeenti wax yi nañ leen jël waa ifraat bu ñu paree dinañ la wax ñan ñoo wax wax ji <laughs> dinañ la wax côté bu nekk kan moo wax mais kan moo wax lu ne dinañu la wax ana kan ku nekk kan moo wax wax yii <laughs> yow jàppal ru'uusu aqlaam rek wax yi nii téyil noonu <laughs> bu ñu baree dinañ ne ñi wax lii nag mooy ñoom diw alors léegi beneen wax bi kan moo ko wax ñu ne la ñoom ñu ne tamaton am na kuñ la ci wax léegi ñu ne tamaton xaas mooy al imaam Ibn Qudaama rahmatullah alayhi ñi ne dafa xiraan ñooñu dinañ la wax ñooy ñan ñi ne xaj itlaq dinañ la wax ñooy ñan même bu dee wax ja ah bon nañ bàyyi bàgg foofu léegi nag venons à nos dalil léegi yéen ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la def mooy ahal la bi nga xam ne ci la yéeg faut pas nga fàtte lool julli na tisbaar ak saxaabaami radiyallahu anhu balaaj ñu de mu def ishaar ba yéeg ci gëléemam hatta stawat bihi raahilatu ba mu ne tow waral moom warwaayam bi taxaw temm mu daal di tàmbali ihlaal ne allah labbayka allahumma léegi ban la wax waa mbooloo mii nee nañ bi hajjin la wax waaw loolu ñoo la ko wax ñu ne leen léegi fu ngeen ko teg ñu ne ñun suñuy dalil bari na de ñu ne leen jukki leen ci insha allah jukki leen ci jukki leen ci tibb leen ci dalil yi jox ñu ñu xool hein ñu ne ñun suñu xadiis premièrement mooy maa rawaahu asxaabu saxiixayn wala saaxibay saxiix saaxiba wala saaxiba saxiixayn li nga xamante ne nii moom la ñi nga xamante ne ñooy waa saxiix bi di al imaamu al buxaariyu ak al imaamu muslimu bunul xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuriyu rahmatullah alayhima daal di daal di solo ñu jële ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu bint siddiqi radiyallahu anhuma mu ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aama hajjatil wadaa' fa minna man ahalla bi umra wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa minna man ahalla bi hajj wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj allah ñu wax affaire bi ñu ne ñu ne sayyidatu Aisha de moo ne radiyallahu anha hein moo ne xarajna ma'a rasulillah mu ne xarajna génn nañu ma'a rasulillah ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ama xajjatil wadaa at mi nga xam ne ci la def adu ajub tàggatoo gi mooy at ma mu aje ajub tàggatoo gi moom sallallahu alayhi wa sallam fa minna sayyidatu Aisha saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj alayhi mu ne am na ci ñun fa minna am na ci ñun ñoo xamante ne nii ñun ci saxaaba yi man koo xam ne wala ñoo xam ne ahal la bi umra am na ñoo xam ne umra lañ ne labbayka allahumma bi umra ñoom loolu lañ wax wa minna am na ci ñun man ahal la bi hajjin wa umra am na ñoo xam ne lañ ne ah labbayka allahumma bi hajjin wa umra waaw am ñoo xam ne wa minna man ahalla bil man ahalla bi hajjin am ñoo xam ne dañ ne labbayka allahumma bi hajj waaw léegi nag moo yii nii yëpp saxaaba yi la ñun ñu ngi xaar ki nga xam ne moom lañu suñu borom ne seet leen ay ay mbirom rek waaw lu ñëw ku ne naan Serigne diw def naag Serigne daa def naag Serigne Samba def naag Serigne Ibra def naag Serigne Moussa def na yéen yooyu yëpp bu leen ko seet lu leen di seet maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu bu gaa yi traîner di sonal seen bopp ci yenn yi yow xoolal li yonent saa salaam def nga def loolu jeex na waaw walla taxaf law mata laa im te nag bul ragal après boo ci newee ŋàññu aji ŋàññi ku mu man di doon waaw day diingat léegi li fi mag ñi indi woon la baax dañu indi fi diine ju bees loolu yépp boo leen luur gën a rëy loo leen man wax mooy leeral leen ne leen du diine ju bees wan leen say dalil ak fi mu nekk téere yi nga xam ne mag ñi ñuy wax ñoom téere yooyoo leen mag fopp waaw téere yooyoo leen mag fopp ba téere yooyu existé gox ba mag yooyu newoon sax amul woonub jullit nga wan leen référence yooyu ne leen lii mooy waxu yonent sallallahu alayhi wasallam mooy jëfam moo tax ma koy def kantaa bi ci naqarloo ko liñ lay wax déedéet ah déedéet waaw mooy bàyyi leen ñuy wax fadarhum bàyyi leen rek xatta xiin ba ca kanam ñu xool kan moo ne woon ci dëgg saw sawfa taraa idin jalal xubaaru afarsun taxtaka aw ximaaru waaw baal ba ci kanam ñu xool <laughs> ana kan moo bu pënd wi wuree fii yépp loolu pënd ak ci pënd lañ ne waaw ku nekk wax di ñodd di xëcc di taaw yi jëmee sa kanam ay ku nekk na taaw yi yow moom bu nit ñuy taw yi defal na as-Siddiq waxoon de keroog Makka bañ ko ba ko gaa yi saax-saaxee ñoo Uqba ibn Abi Mu'ayt ba waa Banu Taym ñëw ne ko wallaahi la in maata Abu Bakr la naqtulanna Uqba ne ñëw ne gaa yi gis nga mooy keroog bañ koy saax-saaxeel comme ni ko gis woon yàgg na <laughs> hatta siddiq waa waa Quraysh dóor nañ ko ba mu nekk inconscient waaw waaw waa Banu Tayma ay mbokkam ñëw ñoo ko jagat jagatee yóbbu ko yaayam di ko faj ummul xayri radiyallahu anha waaw ni'mal ummu ni'mat ummu ummul xayri ummu siddiq radiyallahu anhuma mooy yaayu mooy mooy maamu sayyidatu Aisha bu jigéen ndax moo jur sayyidina as-siddiq ha gaa yi naan ka ga mu ne leen yéen bam bañ koy faj lan la doon wax mu ngi inconscient ñu ñëw di ko faj mu ximmali ko gaa yi digaan ko mbaa yaa li kii ndax mbaa sa waa ak yu mel noonu mu ne ma ne maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yonent saa la doon la gaa yi doon ñàkk teggin muy kii gaa yi daal koy saax-saaxee moom nag kaawam faalewu ko waaye maay kan man as-siddiq amaama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba may toppatoo sama santé te xam d'abord est-ce que nabi sallallahu alayhi wa maada faala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tontu leen ma ci loolu bu ma tontoo wér bu ngeen ma tontuwul ci loolu du ma maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax <laughs> fii sayyidat Aisha li wax yépp lu rafet la waaye <laughs> ki ñuy xaar ñëwagul de <laughs> mu ne fa minna am na ci ñun koo xam ne ci ñun lañ lañ lañ lañ lañ ihlaal labbayka allahumma bi umra man ahalla bi ne li ñu ihlaal mooy labbayka allahumma bi am ñoo xam ne nag kon ñu wax kama fa kama qaala siddiq maada faala rasulullahi ya bint siddiq kama qaala abuka abu bakr radiyallahu ankum mu ne wa ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil hajj voilà mbir mu féeti nag féeti nag wa ahalla rasulullah kanta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom moom moom li mu ihlaal leer na <coughs> bil hajj moom aj kese la la la aj aj la armal dane kon labbayka bi hajjin waaw kon nag affaire baa ngoongu hein affaire baa ngoog kon gis nañu première ca premier la dalil premier dalil te al imaamu muslim soloona ba léegi jële ci sayyidatu Aysata radiyallahu anha même wax ji boo demee ci ah kitaabul xaj bu al imaam muslim soloona mu ne sayyidatu Aisha nee na anna rasulallahi sa alayhi wa sallam ahalla kenn yonent bi alayhi salaam dafa ihlaal aj mufradan mu def li nga xam ne mooy li ñu naan ifraat mooy ak kese la yéene hein loolu du beneen dalil la waaw am na nag yeneen dalil yeneen yoo xam ne xadiis euh, la yu bari yuñ jële ci sayyidatu Aïsha yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa def li nga xam ne mooy ifraat te loolu ku mel ni ñoom al imaamu ahmad ñoom imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoomu ñépp daal dinañ koy solo rawatina al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal riwaaya yu bari la ci indi ñu tibbal la ci benn benn ah ñu tibbal la ci benn ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi mu ne mais euh, sunani ah voilà ñoom itamit daal dinañ koy solo al ahmad mu ne abdul ala ibnu hamad mu ne nettali na ma abdul ala sama sëriñ di abdul ala ibnu hamad qaala mu qara'tu ala malikin mu ne liir naa jàng naa ca imam Malik mooy ard comme niñ ko gisee ibnu Anas di Malik ibn Anas al imaamu imaamu daaril hijrati imaamu Malik an abil aswad mu jële ci al abi abil aswad ah an Urwata mu jële ci sayyidatu Urwa sayyidatuna no sayyiduna Seydina Urwatu bnu Zubayr an Aysata mu jële ci tantaam di Sayyidatuna Aysa radiyallahu anha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afrada al-hajj comme biñ gis léegi ci riwaaya imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj boobu ne anna rasulallah ahalla bil-hajj mufrada lii mu ne ah, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afrada al-hajj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa def ifraat aj la armal ne allahu labbayk allahumma bi hajjin riwaay yu bari na nag yoo xam ne day jaar ci ki nga xam ne mooy seydina waa mawlaana al imaamu Maalik ibnu Anas comme ni ko ñoom al imaam an-Nasaa'i mu jaar ci Qutayba ibn Sa'id mu ne an Maalik Abil Aswad an Urwa muy même kii bi ah yaa ngaa dégg mu ngi noonu lee léegi nag bon euh, foog naa mën nañu yem nii ci côté boobu léegi yeneeni xadiis yuy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne am na yeneeni xadiis yoo xam ne dangaa bëgg ñu jukkil la kaay ñu jukkil la yeneen ñu ne waaw kay léegi <coughs> euh, bon euh, am na beneen xadiis boo xam ne xaw na gudd mais baal noonu rek euh, après en tout yi leer na côté bi léegi am nga yeneen i saxaaba yoo xam ne soloo nañ ñu ne waaw seydina abdallah ibn umar radiyallahu taala anhuma ne nee na anna rasulallahi comme nim nee ci saxiixu al imam al buxaari yu rahmatullah alayhi mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam labbaa bil hajji wahda waaw gis nga lii kay xanaa leer na Seydina Mawlana Ibn Umar xam ngeen ko Ibn Umar al-Athari nga xam ne jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da cee ràññeeku ci biir saxaaba yi niñ ko doon xeeñcoo waaw hatta yi nga xam ne dañ naan af'al jibil ya rek mooy ay acte naturel sax bu gisee yonent sallallahu alayhi wasallam ko bu fa jaaree fu ma ko def fu mu jaar dina fa jaar lu mu yàkkamti yàkkamti dina taxaw ba def ko ndax gis na yonent sallallahu alayhi wasallam def ko te xam na ne yonent sallallahu alayhi wasallam dara nekkul au hasard allah <laughs> allahu akbar ha ma ne moom moomu nag mu yàlla sar yi moo ne moom mawlana ibn umar radiyallahu anhu bi hadithin sahih wa huwa fi al-bukhari mu ne anna rasulallahi kana ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam labba bil hajj wahda kero Zal Xulayfa bi muy talbiya rabbaa mooy wuyu na borom bi wuyu naa la ak wuyu dinañ ñëw bu ñëwee ci après talbiya dinañ wax ci côté boobu nañ dugg ci talbiyatu rasulillah ak yi nga xam ne ñoom ñii comme Mawlana Ibn Umar da ko cee yokk ak yi ne Seydina Umar baayam da ko cee yokk ak yooyu ak ak tey jëm ci côté boobu est-ce que yokk ci talbiya bon lu baax la wala mu demee noonu ah in alhamdulilah inshaa allahu taala kon mawlaana ibn Umar mu ne anna rasulallahi ken yonent bi sallallahu alayhi wa ndaw yàlla li labbaa bil hajji wahdahu waaw mooy wax na allahumma labbayka allahumma bi hajjin kese moom kese la wax waaw waaw ñu ne loolu loolu du benn xadiisa beneen saxaaba di ñu ne leen waaw waaw waaw lii de baax na moom <laughs> yéen a ngi indi kii de ñu ne waawow <laughs> te déglul al muslim al muslim dafa soroo ci saxiix bi rahmatullahi alayhi ibnul xajjaaji mu jaar ci mawlaana ibnu umar ba léegi ndax naafi la muy naafi ah an ibnu umar radiyallahu taala anhuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil hajji mufrada comme Seydatu Aïsha biñ gisoon sànq ci saxi imaam Muslim mu ne moom Seydina Abdallah ibn Umar ken yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil def na ihlaal bil hajji mufradan ci aj moom képp moom kese aj kese labbayka bi hajj bi hajj te al imaamu ahmad sëriñu al imaamu al imaamu muslim rahmatullah alayhi ba léegi hadis boo xam ne mu ngi jaar ci naafi an ibn umar mu ne ahlalna ma annabi sallallahu alayhi wa bil hajj mufrada mu ne def nañ ihlaal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj ci ak mufrad moom kese mufrada loolu kuy wax loolu Mawlaana Ibnu Umar ñu ne leen am ngeen yeneen i saadis yeneen i saxaaba ñu ne dese nañ de ci Mawlaana Ibnu Umar ñu ne non c'est que dañuy bañ ku nekk traite ni ñu traité gi nag lañuy ñuy traité ñi ci des c'est pas que dañuy kii rek mooy dañuy moo tax ñu ne leen jukki leen parce que xam naa ne <laughs> li ñu naan li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin yi Allahu akbar li duuf ci nag wi yëpp. xajut ci cin yi ala fayal <laughs> allahu akbar léegi kon ñu ne leen baax na euh, bon am ngeen yeneeni saxaabaam yoo xamante ne nii ginnaaw sayyidatu Aïsha sayyidatu mawlana ibn Umar ñu ne waaw am nañ seydinaa Jaabir ban Jaabir Jaabir ban ñu ne ibnu Abdillah mi nga xam ne bu ñu jooyalee Jaabir ci biir saxaaba yi moom lañuy wax muy Seydina Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram baayu ash-shahiid shahiidu Uhud Abdullah ibn Amr ah Amr ibn Haram Allah ñu ne waa léegi Seydina Jaabir moom ana lan la wax ñu ne c'est Seydina Jaabir dafa wax ci xadiis boo xamante ni ah mu ngi ci saxiixu imaamul Muslim xam nga xadis boobu mooy ban xadis est ce xam nga mooy ban xadis ñu ne la ah ñu lay déglu de mooy xadisu bi nga xam ne dañ koo gis gisati ko gisati ko mooy bi jaar ci Abu Ja'far waaw moom lañ doon bi passé wa ahlu baytil Mustafa Ja'far an sallallahu alayhi wa sallam abaihi in anhu raawin la yahim mooy xadiis boobu nga xam ne al imaamu jaafar non muhammadu bnu muhammadu bnu ali bnu al xuseyn bnu abi taalib radiyallahu anhu moo ko abu jaafar muhammadu al baaqir muhammad al mooy xadiisam bu gudd boobu ba mu duggee ci seydina jaabir ànd ak ña àndaloon te moo ci gënoon a nekk tout tànk mu laaj ne ko est ce que man la leeral aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu xadis bu gudd boobu mooy di gën a gudd buy relaté aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko gis insha allah ci yaatal laa bëgg wax sinon bu dee am na ay pàcc yuñ ci jot a gis ba muy génn Medina toog na mois de neuf yoo xam ne ajul ca dixième ba mu woote fa qadimal madinata basharun kaseer loolu ci xadis boobu la mooy début bi hein léegi nag fii nag ñu ne nii xadiis boobu moom imaamu jaabir dane seydinaa jaabir dane wa ahlalnaa bil hajj lasnaa na'rifu al mu ne keroog wa ahlalnaa bil hajj mooy bañ demee dal xulayfa fa la waxe woon ne lu may def mooy xadiis boobu ba léegi nee na ñun boobu bi ñuy ihlal Hmm? bi nga xam ne ci la ñu ñëw di laal ak yonent saa salaam ñun saxaaba yi wa ahlal naa bil xaj xaj lañ def te mooy loolu bu ñu ko defee mooy ci ndigalu yonent saa salaam ndax dañ doon bul fàttee nee na ba muy génn ci début xadiis même xadiis bi mbooloo bu bari ñoo ñëw ku nekk lan moo ko tax a jóg ngir muy xool yonent saa salaam di def di def li muy def. kon kay bu ne ahlal naa bil hajj las naa naariful umra mooy ne ñun dañoo def talbiya dañuy ihlaal ihlaal bil hajj dañ mel allahumma labbayka allahumma bi hajj xamuñu woon sax umra parce que ñoom jàppuñu woon ne umra dinañ ko defe noonu comme niñ koy gisee insha allah kon ñu ne ah loolu damay xadiisu seydina jaabir ibnu abdillah ah ñu ne lool rek ngeen am ñu ne Seydina Jaabir al imaamu ibnu Maaja al imaamu ibnu Maaja soloona bi sanadin saxiix mu jaar ci al imaam ad-Darawardi ah ak Haatim ibnu Ismaayil ñoom ñaar ñépp ñu jële ko ci kiñ la wax sànq Seydina Jaafar ibnu Muhammad an abiihi mooy imaam Jaafar as-Saadiq moom moo ko nettali ñoom al imaam ad-Darawardi ak Haatim ibnu Ismaayil ak ñam ko doon nettal ñu jële ko ci moom muy Ja'far as-Sadiq muy Ja'far ibn Muhammad di Muhammad al-Baqir mu jële ko ci an abi ci baayam di Muhammadul Baqir Seydina Muhammad al-Baqir ibnu Zayn al-Abidin ibnu al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib ak Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhim afdalu salaati wassalaam an Jaabir mooy Seydina Muhammad ibnu Ali ibnu al-Husayn jële ko ci Seydina Jaabir radi anna rasulallahi foofu mu ne mooy niroo naag mooy xadis bële mais mais bokkuñu ndax fëleli dina mate bu xadis imam Muslim bi mu ne afrada Seydina Jaabir mu ne anna rasulallahi kene yonent bi sallallahu alayhi wa afrada al dafa def ifraat mooy ba muy keroog ilaal aj kese la la def la la la la la moom la afrada dafa def ifraat alxajja aj euh, léegi ñu ne leen bon léegi kii nu mu tudd euh, da ngeen dese dara ci xadiis yi jóge Seydina Jaabir euh, ñu ne des na kay am na yeneen ñu ne leen non léegi nag xool benn rek dolli leen benn après ñu xool ndax yam ngeen yeneen saxaaba ñu ne waaw insha kon ñu jeexalee al imaamu ahmad al imaamu ahmad ci sanad boo xam ne bu wér la ah mu ne seydina jaabir mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ahalla huwa wa asxaabuhu bil hajj laysa ma'a ahadin minhum hadyun illa an-nabiy wa talha allah hmm? <laughs> eh, te hadith bii nii à vrai dire sax al imaamul Buxaari soloo na ko lu gën a gudd nii nu ko imaam imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi soloo na ko lu gën a gudd li ko sëriñam di imaam Ahmad soloo ah ah léegi mu ne kon moom Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ibn Abdillah ne Amr ibn Haram radiyallahu an Abdallah tamit an Abdillah anna rasulallahi ke mu ne ke ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ahalla def na ihlal huwa moom wa ashaabuhu ak saxaabaan yi bi anhum bil hajji ci aj laysa ma ahadin minhum hadyun illa nabi amul kenn nag ci ñoom koo xam ne waroon nga hadyu mooy indi woon nga pare woon nga ay yoo xam ne danga koy rendi pour Makka pour yóbbu ko fa comme hadaayaay muy hadyu yi géléem yi wala xar yi ñu fa war a rendi nee na Yonent salaam képp moo ci yoroon ak Sayyidina Talha euh, mais lii lool du ci lu ñu doyal que ni ñoom ñaar kese lañ ah? ndax dinañ am na yeneen riwaay yu Sayyidatu Aïsha xaw ma xam nañ ko tuddam déet yoo xam ne dane ku mel ni baayam Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar rek indiwoon nañ ay géléem yoo xam ne dañu def ñoneem saa salaam te géneen gis te turdoon nañ ko bi ñuy gis yónni Seydina Ali ilal yamani que ne moom ba mu jógee yaman dafa indiwaale ay géléem jëli ko foofu indiwaale ko Makka ndax jamono ji Seydina Ali mu nga jamono jii nii moom fekkewul lii ah newuloon Medina mu nga woon Yaman boo tax waxoon nañ la moom ba mu déggoo riwaaye ñoom Seydina Sa'id Seydina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu warda yam waxoon ne moom àndoon na ca Seydina Ali dafa dem Yaman la jóge dégg yonent saa salaam aji na mu jóge noon dem Makka fekki ko foofu la yóbbaale li xam ne mooy hadaaya te Euh, riwaay imaam Jaabir bu gudd bi ñu la wax sànq nekk sax imaam Muslim dina tudd loolu bu ñu koy gis ca guddal ba insha allah kon ñu ne kon ñun suñu am beneen xadiis ngi bu Seydina Jaabir ñu ne leen barakallahu fiikum léegi est-ce a yor beneen am ngeen beneen saxaabaam ñu ne waaw mawlaana ibnu Abbaas abul Abbaasi mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ene moom moom c'est que xadiisam moom tuddoon nga ko fi waaw tu xadiisam bii wax ne yonen saa saam aj la def loolu tuddoon nga ko fi bu yàggul léegi ana kan moo fàttaleku loolu lee ñu ne bon est-ce que man ngeen koo rappeler parce que euh, bon boo ngeen waxee après dinañ ko xam ko ñu ne waaw kay <laughs> waaw <laughs> kay ñu ne walaanam <laughs> no Abbas radiyallahu mooy xadiis bi mu ngi woon imaam imaam ko solo min afra wa huwa mimma liñ naan bii moom e, e, e, tafarrad bihi al Buxaari muslimin mooy al imaamu Euh, al yi moom moo ci wéete mooy moom rekk ko solo lañ la bëgg a wax voilà mooy xadis bi ñu la doon wax këne moom keroog ba muy génn yoneen saa salaam biir mag biir Medina mooy dafa sol yéreem iddahana <coughs> tatayaba wa dahan dafa sangu wa tarajjala wa dahana mooy bopp bi mu dal di koy defar diw ko sol uzuram ay isa làmbaay koom ak làmbaayam subam après mu daal di dem mu te terewul dara ci uzur yi ak yooyu ba mu demee ba Dul fa ba mu xëyee mooy xadis boobu ah te mu ne mu génn te mu ngi génn li xam xamsin baqiina min Dul Qa'da mu ngi génn cinq jour moo desoon Dul Qa'da jeex ah léegi nag mu ne kon mu julli suba foofale après mu ne après nag fa ahal la mooy bim naan euh, ca la defa woon li nga xam ne mooy ishaar <coughs> ah summa ataa ba mu jullee fa lamma salla zuhra bi Dul Hulayfati summa ataa bi badanatil mooy thumma daa bi naaqatihi fa ash'araha fi safhati sanamiha al aymani al aymani mu daal di dem euh, mu daal di laaj jëleemam mu daal di koy nàccal def ishaar bi ak taqlid bi après mu daal di yéeg raaxilaam fa lamma stawat bihi ala al baydaa'i ahalla bil hajj kan moo soloon la non sahih imam muslim non imaamul Buxaari la woon voilà imaamul Buxaari la woon imaamul Buxaari voilà léegi kon mooy mu ne ba mu ci kaw géléemam ci la defe ihlaal ne lan la wax mu ne bil xajji ahalla bil xajji mu def ihlaal ci xajj mooy labbayka bi xajj loolu la wax buur yàlla wuyu naa la bi xajjin ci aj waxul umra bi xajjin ñu ha loolu daal yéen mooy seenu xadiis ñu imaamu muslim ci boppam sax soloo na lool anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil hajji muy xadiisu mawlaana ibnu eh, eh, abbaas hmm? muy xadiis sayna wa mawlaana ibnu abbaas ken yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil hajji nee na labbayka allahumma bi hajjin ah bon euh, kon yéen daal bu ñu comprendre kon lii ci gàttal mooy seen dalil ñu ne waaw lii lépp suñuy dalil la yoo xam ne lii nii amul ombre de doute da cee newul mu ngi nii léegi yéen je vous je ak ñi des ngeen xool mais ñun comme que yaa wax ñu tibb tibb nañu sëq nañu voilà sëq nañu ci suñuy affaire mu ngi noonu euh, am na yeneen yu ñu am yoo xam ne manoon nañ leen ko wax ñu ne waaye noo baax na yéen kay fii mu ne li ngeen wax moom leer na seeni dalil leer na càllale yi leer na léegi nag kon may leen ñu ñu déglu ñu ci des kan moo ci des mooy ñi nga xam ne ñoo ne ñoom ñoo ne yeneen saa salaam tamaton la def mais wax naa la ñii dañu ne tamaton xaas tamaton xaas la def mooy tamaton boo xam ne bu jagoo la ñoom ñu ne tamaton xaas la def. Euh, Euh, ñu ne leen yéen moom baa seen affaire du bari parce que bu dee ne bu dee ne li ngeen di wax dafa nar a bari moom dañuy ragal ne seen kii bi du fi xaj quoi du fi xaj ñu ne ñun bon bu ngeen bëggee dañu wax ko léegi wala rek beneen yoon parce que comme ñu njëkk a wax ñu nit am nañ suñuy dalil mooy ñoom al imaam ibnu Qudaama ñoom al imaam ibnu Qudaama léegi voilà. ñoom al imaam nu Qudaama kon euh, liñ doon wax sànq moo ñun tamattu bi ñu wax c'est pas n'importe quel tamattu comme ni nga waxoon sànq aywa kene kenn du fi ñun leer nañu ne am na loo xam ne moom yonent sallallahu alayhi wasallam defu ko ñëwul ba foofu ne dafa umra ba pare ba ba génn ci umra gi daal di aj loolu ñun ñépp d'accord nañ defu ko kon ñun bu ñu naan moom tamatton la eh, la ihlal ñun façon bu particulier la bu particulier boobu ñu ne léegi nag bala ngeen fee dugg ci benn dal yi leeral leen bu particulier boobu ñu ne mais waxoon ngeen ko leen ñu ne leeralaat leen ko parce seen parti la ñu ne waaw kay mooy te loolu la boroom al-Mughni wax muy al imaam Ibn Qudaama al-Maqdisi rahmatullah mu ne non tamatton bi yonent saa salaam def mooy lii. umra la def waaye bi nga xamante ne nii ci la war a génn ci umra ji bi mu paree ci umra ji mooy dafa war a nekk xalaal mooy yiñ ko tere woon ñun dafa war a dagandaat ci moom dafa war a teggeeku tere bi laata muy dugg ci aj ji mais comme ni ko saxaaba yi radiyallahu anhu képp koo xam ne yoroo woon indiwoo fa woon hadiyu lim la koy waxe comme niñ koy gise meleen eh, léegi firi seen aj yi ngeen yoroon ngeen def ko umra képp koo xam ne indiwoo woon fi hadyu indiwoo woon fi ay gëléem wala ay xar yu ñu yoo fiy rendi yow sa aj nga yéene woon def ko umra ba ñenn ñi loolu mooy la mu def leen ko loolu léegi ñu ne kantaa ñi ne leen yéen da ngeen di continuer mooy bu ngeen def ni ñeneen ñi nga xam ne yoruñu xar ak yoruñ indiwuñu fiy gëléem ñu ne ñun loolu xam nañ ne deful loolu ñun nag kon li ñuy wax mooy dañ naan tamattu la def suuf ko ba mu ba mu paree ci umra yi deful ni ñële parce que dafa yoroon dafa ay jëleem yu mu fa waroon a reen yu fa waroon a lekk loolu moo tax loolu mooy ak tamattuul xas bi nga xam ne moom la ñuy wax nii bu particulier bi nga xam ne moom la def mais ñun liñ la bëgg a wax foofu mooy dafa umra ba pare mu daal di mu daal di aj waaw alors que xa loolu nag dafa dafa xaw dafa wuute euh, mooy étymologie tamattu comme niñ ko xamee léegi ak tamit boroom xam-xam yi buñ koy wax liñ ci jublu quoi mooy ne damay umra ba pare ci ba pare complètement ba liñ ma tere woon daal di dagan ci man après mu dugg ci aj ji ñu ne loolu nag boo du loolu ñun moom ndax d'accord nañ du loolu mais bii mooy li taxoon deful loolu nag mooy géléem yi mu indaale woon léegi nag ñu ne leen nag ginnaaw ba ngeen leeralee lii xam nga nu ñaa def ah xam ngeen nu ñaa def yéen da ngeen di téye seen seen dalil yi téye leen ko voilà affûté leen seeni dalil ngeen téye dégg nañ partie bu njëkk bi waa ifraat <laughs> léegi ñan ñoo ko wax bii di ñëw dinañ la wax ñan ñoo ko wax wala dañuy bàyyi sax ba wax wax yépp ñu ne ñeewoon ifraat ñooy nii xam nga bii dañ la ne imaam nu Qudaama rek mais du moom kes am na des partisans mutlaq kan moo wax loolu ñu ne la ñoom ñii ñi ne xiraan nag ñu ne la ñoom ñii la léegi kon yéen yéenay deuxième position yéen a war a joxe seeni argument sauf que nag dafay xaju c'est sûr que yéen du ngeen joxe benn dalil ak ñaar mais waaw <laughs> am nañ lu bari sax insha allah diñ ko gis kon nag kon dañuy yem foofu kon da ngeen koy téye ba bii di ñëw yéen bu ngeen paree ñan ñooy suivant Euh, bon waa itlaq waa mutlaq ñi nga xam ne ñoo ne ñoom euh, ihlal mutlaq ñoo ci tegu ginnaaw kon yéen waa kiraan yéen a mujj ñu ne waaw lool da ngeen séddoon ñu ne waaw baax na ñun grawul fu ñu mën a positionné wu baax na l'essentiel mooy ne suñuy wax leer rek dañuy indi suñuy wax ñu ne leen kon nag baax na yéen ñépp yéen ñett ñi ci des léegi kon xaar leen bii ñëw ñii ñu commencé insha allahu taala ci dal yi ba léegi ci suñu laaj bi